tabarakallahu tey jii ah suñ doon séddale milliards ci wasifakat yi mais Omar day am Omar millionnaire lay doon day am Omar du am mais Omar day am mais day am ay millions lay am mais xam nga ni jël sa laaj dootul ci maanaam ah toog ci xadra bi dalaa hmm, di sax wóorul ñu si bëri. ci bërëb mag ñi dañuy wax ne ah liir su nàmpul day faatu de ah, liir su day dee ah waaw ah, te taalibe Cheikh li koy dundal li koy dundal mooy si tar hmm, mooy si tar bu xëyee bu wérdu su ngoonee bu wérdu def juma waaw ah, kay mu li gën nag nga koy def sa maanaam maanaam ma lu wax naa bis dafa gaaw waxoon naa leen ko ci garaaw laa ilaaha illallaah dafa garaaw bokkuñu sax bokkuñu sax yan bi tamit ci malaan bi ak rosaar gi du ñu bokk sax xaal wallahi alazim parce que da ngay jonjoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam jonjoog wér te wax naa leen ne leen soo toogee di di zikkar nii yonent bi mooy def exprès noonu day jël ay leer sànni ko ci dënnu sa mbokk taalibe bi jël ay leer sànni yow dégg nga li mhm. ko wax defee leer leer gi fii ci yow day fii di ñëw ci kee leer gi di ñëw ci kii defee day waaw da ngeen da ngeen da ngeen mel ni koy jëriñ parce que am na diggante bu muy dox aleykum nga <laughs> loolu mooy mën a loolu don't understand c'est à dire que li ma leen di wax ne leen loolu mooy li ma ko wax mooy hmm. bon ci saa yi nii sax dañ koy gis am na léegi nañ ci kat nga doon ci kat léegi si déglu ñu la toll. ñu mën leen di aw ñu ne def donc laal mooy tout lépp wala ko. inconsciemment du ko yëg sax moom it du du a di nga wax lu yaatu dina tudd ci man loolu ak yow may laal tuuti il faut may laal tuuti dégg nga su may dikkaat nii léeg-léeg mën naa yuuxu tuuti génn ci man dal ci kaw maxu maxu tamit mën naa yuuxu tuuti dal jóge ci moom dal ci ma fii ma yëg ko naan def nii gis nga loolu ni muy amee ci zahir baati ñu moom moo gën a garaaw léegi leer na moom bokk c'est ça leer yi noonu lay jokkalante noonu la ko yonent bi di defee ci taal bi moo koy def pour ku nekk mooy li ma tuñu sànq ca waxtaan wa li sëñ mu di wax léeg-léeg bu ñu ñëwee ci mbooloo mi mu ne ah na kenn dem jiite rek yéen ñëpp ay waa Kër Cheikh Tidiane ngeen amatoo leen mu jeex ku nekk mën ngaa jiite sa morom parce ku nekk ñoo ngi jël leer di ko def sa dënn te fekk leer boobu moo moo ko fooy ko moo tax am na ñu bëri jëriñu seen dégg nga jëliwuñu seen wàll moo tax liir day naam liir hmm? day naam te ñun nag moom euh, la ñuy nampé dañ jàpp julli ji tam te wasifa bokk ci kàtt yi bokk ci xadara bi su ko defee da doo doo du kii tuuti rek da xam ni da xam ni dund nga ko wallaay laa bi dund nga ko dund koo xamante ni du du am deemu ndax dundug yàlla la c'est soo gisee jotaay bi rek ñuy toogee rek di demee nga xam ni te 30 minutes la wasifa du gaaw rek du yéexee 30 minutes du ko dépassé 30 minutes nga jug dem sa yoon. gis nga léegi da nga koy ji da ngay jug ci fajar gi julli ko noppi tayal dikk la seytaane roof la nga dem ñibbi dem tëddi soo demee balaa ngay jàppante nga yow wasifa yu jeex sa xol day tagg da nga ne ah man du ma yëgoon toog sama lan la. ah am na temps yoo xam ne courant bi day coupé am na ñoo xamante ni ci la ñu ruusee ba tey jii am gàcce parce que euh, film yu bon yooyu mooy am seen film caaxaan yooyu nawenaat yi wala ba match am ah ñu julli ci mis ba noppi nga gis malaan mi war a wër ko daal di jug ne da ngay seetaay film ba xoola son borom da lay bàyyi ne onze billahi minash shaitanir rajim ba nga dem ci toog télé bi toog ci bi ba film bi commencé rek courant coupé <laughs> ñëw <laughs> courant coupé rek wul dafa war a dem nag te yow ruus ngaa def te yow xam nga ni yàlla xam na ni da ngaa da nga koo bàyyi woon moom wala ab wala ab benn affaire. nit da ngay utiliser sa ay bindu yàlla la ay bindu yàlla la yàlla kenn du ko bi mais mag yi ci jàng ko ñu ne heure boo yàlla dina bloqué loolu ba góor soobu jeex. loolu nag lu seetlu rek. sooy di jënd dara wala yooyu. yàlla koy bloqué bañ ne inna allaha wa malaikatahu yu sax day tëj wërsëg yi yëpp soo ko décanté wu. loolu ñun xam ne Paa yi daan nañu ko ci malade bi fii. Pape Adama Dia yàlla na yàlla yàlla na yàlla yokk ma ko baax loo ku yiw loo wallaahi ndeysaan ku la gisee. nga toog benn fan ñëwoo sax mu wut ak pièce am téeméer wala ñaar téeméer roof la ko te yaakaar ne da nga am ay problème bu xaalis daal man yooyu da nga def ci biir jàkka ji ñeent duñ ko xam waaw waaye ñu wóor ci bët waaw saa yi lan lu xew mën naa a gis nangam nangam nga expliqué waaw ñaanal la bu dee problème la nga gis passé naa ne passé place passé wala passé nangam yéene ko mbokk mu am taalibe ñoo lay woo xam ni gis ñu la ci malam yi waaw bu defee loolu yooyu dafa am solo bàyyi ko xel bu baax pratiquer ko toujours. dëgg la. فذاك الإغواء في كل بلدان فلازموا تلازمكم أخيبتنا سفاءة المستوى من خير ثاني عناية الله ذاك الفضل لا تعبون إليه يجب حمدا بشكران مرتين قبلتما الذي جاء سواكم من حدود البدر عدنان يا الله يا ربي فارزقنا لزومهما إلى الممات بإخلاص وإحسان أبدل علينا قيودا تدعو بنا من قدرة الغيب من كل إيمان وما وعدناك فاستهر بخالقنا من التميمين أنت أكرم الخالقين إن الوصول إلى ما نال سيدنا صوت المنام بتخفيف والقرآن أذكر الله ما كان التابع يا عال تابعة الرحمن من كان منحرفا fii biir kitaabi yi alayhi yanzil fil ibaani yaa faani safaatu muqtaa fil xiini xaasa biha ma al wilaayati maaduudan bi suhbaani inna al wasiifata lil quraa'i azimatun fagaaka tuhibuha fi kulli buldaani insha allahu dinaa ci ñëw léegi jërëjëf ja li mu wax bari na waaye neex na tabarakallahu sunu mbokk mi moom may def fii ne def ko yeeweeku euh, sant laa ko wax ne ko ñoo ngi fii tabarakallahu keroog mu ngi ñëw tamit amoon na yéene ngir yëg tabarakallahu dafa nekk ci yoon waaye moom it dinañ ko programmer insha allah mu ñëw ndax moom jàmbaar la bu baax la xaj maay xaritu may fii dina ensemble woon xarit Papa Ndiaye doomu xaritu gars yi yëpp la ñun ñii tamit suñu waa ji dajale fu nekk ci lu baax tabarakallah le 30 juin dafay def conférence takkusaanu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane waaye nag loolu rek day ñu sëkk pour ñun ñëpp ñu faax dem fa tabarakallah ci contexte bu yéeme nag la koy defee loolu yëpp incha allah dinañ ci waxtaan pour ngeen gën a xam euh, lan mooy yitte bi ak dox bi lal la dëgg dëgg dëgg dëgg lim ciy dox. liggéey bu am solo la ku ci xol koy defee moom moo tax waaw ci gën a neex nag dolli ko ca mooy bàyyi Seydina Samb la ko tuddee te bàyyi Seydina nag lu ko nit tuddee rek safina si la ko tuddee tabarakallahu mu defaat nag yiw yàlla xëy na ne ni soo ñëwul woon tamit dinañ ci def au moins dix minutes wax ko mbokk yi ba ñëpp yëpp ko ñëpp xam allah kon ngeen bàyyi ko xel bu baax allah c'est le 30 juin mooy samedi bii di ñëw soo génnee nii rek di dem mairie euh, première station bi deuxième station bi jàkkaarloog euh, centre commercial bi ndox bi fii tribunal bi nekk foofu la koy defee mooy sooy jàpp noonu total boobu rek total boobu gars di jëlee essence bu bëri bi la koy defee si bunt bi foofu defee ñu koy yëgal mbokk taal bi yëpp yëpp yëpp ñu ngi koy yëgal soppe yëpp képp koo waaw te tubaab la bàyyi si la ko tuddee. ñëw na ñaari yoon ci kër gi waxtaan si yëgle man ak yëpp sax protocole soo yëg soo soo ko yëngu moom ndox rek danañ jarul carte jarul dara dinañ taxaw ah, ñoo ngi koy bàyyi loo xel mbokk yëpp dégg allah ñu mën a teel a dañ lan taw yi ci des ñu àndandoo demal incha allah ñoom yàlla yàlla ci yeneen yitte moo ngi woon ci sëriñ bi ak waa kër gi di ko yëgle tubaab ñëpp la amal jàmm ñëpp tax. kon ñu defal ko Faatiha ak salaatu Faatiha bismillah allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah na ngeen na ngeen ci ñaan tamit yàlla baal kii bi yëpp incha allah loolu ngeen jëf ñaan jazakumullahu xayr barakallahu fikum jërëjëf ñaan barakallahu fikum noonu la kon pas-pas bi baax bi baax na ngëm gi baax na waaye nag nañu gën a góorgóorlu ciy jëfee dafa di ko jëfee nag comme ni ko Seydi Cheikh Ahmad Tidiane waxee nee na maa ngi dénk sama taalibe yëpp ci lépp lu ñuy jëf di ko askane yàlla rek nee nañ ko defee ci li mu tuddee moom al mustawa al a'la al mustawa al a'la mooy le niveau suprême niveau supérieur le niveau suprême nee na tey na Cheikh nee na lépp loo jël ci yàlla nee na bu ko topp dañoo wax ci Adam nee na lépp looy def ci yàlla Cheikh nee na bu ko topp bul jullentu bul woorantu bul naafirantu bul zikkarantu bul wérdantu ne na lépp loo xamante ni day si day day signifier euh, ñàkk négligence wala doyee wala ñàkk jox respect Seydina Cheikh nee na bu ko def ci lu seen diggante seen borom day wax def ci dañoñu borom nee na niveau bi gën a kawe rek ni ngeen ci nekk cent pour cent parce na yàlla yàlla dafa mat lu mat rek lay loo loo bu dee da ngay julleen julli du nangu bu dee da woorantu sa woor du nangu bu dee da ngay génnantu azaka du dem bu dee da ngay zikarantu bu dee da loolu sëñ na Cheikh nee taalib benn bu def loolu ñu ne ko lu ñuy defee mu ne al mustawa al aala nee na niveau bi gën a kawe nee na na la gis na xam ni kii day julli nga xam julli teel sa tànk di fii di wokkatu fii di sànni loxo lu nekk nga nekk ca télé bi kii mais bidda su xale yi fii di daax muus fii lu nekk yaa ngi def sidna Cheikh nee kenn du jullee noonu nee na julli ku la gis nga xam ni kii day julli xam nga léeg-léeg gis nit kuy julli da xam ni kii day julli tellement il est concentré tellement il est respectueux tellement il est sérieux dans ce qu'il qu'il xam ni kii doo ko gis da nga xam ni kii day julli mu ne xanaa gisoo leen ñax mi ku ci takku saa gannaaw ba nga gis leen ñuy laajim ah te gannaaw mi ñii mais lan la soo demee Cheikh Hadj Omar Fouti dee na da mel ni nee na na mel ni muus yu bëgg a jàpp jinax na na nga sukk na nga fereñkulaayu def nii mën ngaa def nii ah waaye ba yàq mooy na ku la gis xam ni yaa ngi ci mbir allah yaa ngi ci démb rek am na benn mbokk mu ñëw di ma ko ne ma ah jiw lii tabarakallah masha allah dara baax mu ne ma ah moom soo ko gisee te kenn doo doo laaj kenn ndax lu muy soo ko rek xam ni day laaj. mais xam nga di laajal di caxam caxam di seetaan télé di xool fii di bokk seetaan di sànni loxo di jouer ci di di di di def SMS mais loolu lu mu doon ba diine la mais du noonu ba ngay am respect ba ngay am sa loxo ndeyjoor bi càmmoñ bi nga jël ko teg ko ci sa oom jël sa beneen loxo bi nga teg ko nii bu dee da ngay dimbali koo tamit nga dimb nga dimbali ko mën ah, mën ngaa def nii dimbali ko mën ngaa def nii boole ko mën nga def nii tamit di boole mais suru loolu bu dee benn loxo mën nga ko liggéeyee nga jël loxo gauche bi nga teg nii jël sa loxo ndeyjoor càmm càmm nga teg nii sa dox bi yàgg fii génn ci biti fii nga sëgg am orma am des ku la gis xam ni yaa ngi ci mbir xool bi xool bee kuréel bu nga xool bi muy wér gis naa jaaga bi doy doy du teggin teggin xëy na cher nee na te ko comme si ah waaw dana wax ne mooy sa dernier li ngay war a jaamu daal waaw tey boo ko tamit nga def noonu tey julli nga def noonu wax naa leen tey naafila noonu tey woor nga def noonu bul bul bul bul bul cof daal bul cof cof baaxul yàlla bëggul loolu yàlla li mu bëgg mooy jaam bi suy jëf-jëf ji xam moom mu yàlla xam ni jaam bi xam na ci muy jëflanteel waaw te nag soo ko noonu ak pas-pas ba ak ba dafa rënd mu la def ci àdduna nag wallaay laa fii yàggul ba ci démb am na muqaddamu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu boo xamante ni fii ci France dafa dem ba bokk ñuy def escale ñuy mu dem julli tàpp saxaar jël kurusam di wér wallahi am li ñu ñëwee di daw mais avion baa ngay dem moom moo ngi laaj yëgul dem benn gars yi daal ne ak bismillah avion na comme kii moom nee nañu marabu la xaw ma sëriñ la day kii dem suñu yoon avion ba di technicien yi ñu wër fa sonn kenn gis ca paan ñu ne kon démarré leen ñu démarré avion ba bloqué ba ñuy ñëw di ko seet si waat mu ngi ci laa ilaha illallah c'est def ay ñaanam def ay addiyaam ba pare jub ba mu ne ñokket lañu dégg riir moteur avion ba di riir loolu pas-pas la te loolu li ma leen di wax nii mbër ci démb la moo ci ñu ko defee nii fii mais loolu mooy pas-pas sooy parce que yow da ngaa wax la yàlla lépp borom. ndeysaan dégg nga loolu lépp. parce que yow da ngay wax nga buuree lépp. lay dundal ko. parce que yow da ngaa da ngay wax ak yàlla lépp borom réseau amatul. allahu akbar soo ko gis mu am raay Cheikh sax mu doon waaja Cheikh Tidiane sa wertu yi ku ko mi karba dee su dadoo du gis ci bàmmeelam luy raglu moo tax bàyyi naa lu wéru ma daaway iram ngir wun mayu tey Cheikh jar ma dig gewalam moog yeneen bi ñoo jara way wallaay Cheikh sax ma dig gewalam ñoo génn ñi ñoo jar a way wallay ndeysaan kon dafa am solo parce que bu leen fàtte ni zikkar zikkar xalwa la diri naa lañ ko keroog ca njuuxaan mooy zikkar yii yëkkati tur yàlla ak zikkar wér bi xalwa la xalwa lan moo sàppalu tarixa bi nga dugg xalwa c'est parce que yaa ngi def xalwa heure boo jëlee sa course nekk ci biir dara aw bi dugg nga xalu waaye xalawaat qalbiya ci sa biir xol ngay dugg xalu maman boobu maman boobu dara nekkul ci àdduna dara amul ci yow yaa ngi yaa ngi sa bopp di ko jëkkul di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nekk ci ma bopp yàlla. gis nga gis nga diggante boobu ñu gravé astaghfirullah ngay nekk astaghfirullah jéggalu yàlla jéggalu yàlla jéggalu yàlla ba caag ñu mel ni dañu la waa baax na la waaw nga ne waaw dañu maa baal ci baax ci kan lañ ma baalee ñu ne yéen a ngi ci nga ne xaaral ma julli ci moom kon téeméer allahumma salli allahumma salli allahumma salli allahumma salli allahumma salli allahumma salli yéen a ngi ci di nga gis daraja ak maqaamam cëriñ yi ñu mu rëy li ko yàlla defal yëpp ñu naan ah ki defal lii yéen a ngi ci biir kenn du moom kenn du moom. nga daal di commencé à delluwaat ci yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah delluwaat ci yonent bi sayyidina Muhammad rasulullah alayhi salaam inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi lii mooy naa ñu nii lañ koy dundee su ko defee foofu noonu xaloo góor bu mu dugg soo génnee ci xaloo bi am nga doole yow génnaale. vraiment li waxtaan li ma war a waxtaanee fële ca Jaxaaw yërkaat. ndeysaan wallaay moom laa war a waxtaanee génn nga xalwa bi mais am nga loo génnaale ku dem marché soo wëññee ko lu bon bon nga yor jëm ak nawee leen ci wax ak kii jaxu ci jënd ñetti beñee pour xale yi ak dafa xaw ma jëndaale mango boo baax laa ne ci biir def ko ci kii bi ah yooyu mënuñ ñàkk suñ daal ndax xam na li may wax mënuñ ñàkk suñ yi ni heure bu demee di liggéey duy wàcc duy wàcc. day jënd bonbon ci ndaw si seen ci ngaare jarbaat ci ñëw tonton mbay ñëw na tonton mbay dikk na defuñu ko parce que dañ ko ëpp bu sikkim ngay tax parce que bonbon bonbon bonbon bonbon yee ba bonbon yi la ku dem ci mbërëb soo yow ñëpp dana loo war a indaale ah mais c'est ça soo jëlee sa kuréel di si kar yaa ngi dugg xalwa mais soo duggee xalwa doo génne war nga am loo war a génnaale looy génnaale leer énergie spirituelle ngay génne. leer googu noonu moo lay dimbali ba ci bëccëg bi doo mën a mooy yàlla sa nopp bi du mën a déglu sax tàmm da nga koy bëgg a déglu sax mais da lay perturbé nga coupé ñu ci mbedd bi doo sa xool waaw parce que am nga doole mu la may soo demee ba tàkku sax ah, na seet na la waaye ci mal ci du baatal xalo nga jëlaat soo génnee ci jàkka ji mandi dootoo gis dara dégg nga nga nekk ci loolu nekk ci loolu ba timis jot ñun la ah, demal demal demal nag yaa doon liggéeyal sa bopp léegi nag demal ci waa ji mu tibb la nag mu Seydina Muhammad timis jot na nga dem jëwal foo sikkar sikkar sikkar sikkar soo paree sa ruu dafay jël ay leer bi fees dell ci leer ba dootoo soxla dara soo paree rek dina la dara mu julli géej su jullee géej jeex na sama witar ngi ngay sa xel mi ne man kenn mënulul man doo lii ma jëlee ci yeneen bi tey jii ngoon leer yi ma jël ah du ma dem soirée de bàyyi naa du ma dem place sangam de am na ku ma bëggoon a seet de bàyyi naa ko de lii tarixa bi il faut que nit xamee ko noonu gars yi nag ci nit ñi waaw aw ay affaire lañ koy jàpp ay kuréel yu rafet ay mbaxana yu xonq ay yooyu bagage yooyu loolu déedéet loolu gën naa sori loolu. gën naa sori loolu waaw waaw loolu de loolu mooy defar suñu àdduna mooy defar suñu àllaaxira dañ daan wax loolu sànq ci ci wër ci ci waaye bi sànq dañu woote parce que le Coran ay le Coran ay aasimatun waaw bu dee wër day protéger réew mi di protéger région yi waaye yow mi koy jàppe nag ah te protection boobu attention da lay protéger contre sa bopp contre sa bakkan contre seytaane moom la lay protéger. contre adduna waaw protection boobu la du protection ay pluie doore bal doo dugg ak yooyu de déedéet da lay protéger contre le mal le mal moral lépp lu bon rek waaw sikkat bi wér bi loolu lay protéger waaw alors daal li ñu dugg tuug sax danaan mën maa ci wér waaye mu bëgg kanam parce que xam nañ ne soo koy jëfandikoo di jóg xam nañ ko noonu te bëgg gu ma bàyyi parce que teel na ci ñoom waaw bon kon nañu góorgóorlu baax comme ni ma leen koy junjee toujours heure bu ñuy bëggee jàngale y a des exemples yoo xam ne exemple yu jege la comme la ñuy exemple la xam nga sama yoon na tàmm di jox tàmm rek commencé aayee ak at yi waaye da leen di indil ne leen fii seen mbokkum nit la seen mbokkum dëkk doo la ci noonu laay seen mbokkum jullit la seen mbokkum daanaka la seen mbokkum. élève la élève élève la élève la bi mu njëkkee ñëw di jënd ci réew yi sëñ dama ko dama nga bëti kanam waaye ba ma ko daab ci yabaraat ko yabaraat ko yabaraat ko ba muy ñëwaat ma ma xam kii di ku ñuy daab waaw sëñ def ko def nag du ma xel yaa ngi def taali la ko dégg nga waaye tabarakallahu man maa ngi ci doon sax amay xalaat waaye moom ci fii fi mu nii am na benn moom bay def seconde da nga yàlla musal ko. sàmm ko te bàcceel ko ah yéen nit tamit c'est la même chose góorgóorlu yéen doo leen xool seen jigéen ñi jël wér bi di ko rek ñu war a moo tax nga war a góorgóorlu ah saa bi benn waaye dama ne ko ndax mën ngaa wa mën ngaa dawal ko mu ma ah war naa ko mën kay ndax jigéen ñaa ngi koy dawal. gis nga gis nga fi muy xalaatee waaye jigéen ñi yor moto waaye yéen c'est la kenn jàpp jàpp nañu xale ba def terminal nekk première année université donc yooyu bi ñu ko jëfandikoo hmm? te doo ko gis ci ñoom doo ko xam ci ñoom la waxul dinaa wér doo ko xam doo ko xam parce que affaire bi du yor kurus bi nga ñam nga ñam ci mbedd meeg di dox dox noonu wala ñu yor nga raay taal bi Cheikh la tey diwul ay diwul diwul sa jëf di dox dox du loolu déedéet pratique la moom su jotee nga jug jëfee ko soo paree nga dox sa dox. di wuti xaalis di wuti leneen ah wuti xaalis wér di jëmale fa waaw wér di jëmale fa wér di bakkee dem wuti xaalis nga ànd laaj man nga dem soo paree tëjal sa wér laaj bi nga dem liggéey ji wuti xaalis dem nga neefere ji ah wér foo jëm am wér du du noonu soo demee ba nag amatoo foo jëm mu jeex tàkk nag ah, nga nga toog di wér di jëmale jëmale bu kenn xamul. ko defee loolu nañ ko bàyyi xel bu baax su ko defee euh, bàyyi xel boobu ñu koy bàyyi xel mooy defar suñu àdduna mooy defar suñu àllaxira yàlla ñu yàlla ci yàlla yàlla barkeel euh, tabarakallah suñu amaat bésam bi yàlla yàlla barkeel tabarakallah dafa mel ni nag la mu bëggoon firndu laa ko anticiper waxtaane ndax dane moom na nga waxtaan ci Cheikh El Hadj Omar Fouti dëgg la sax kenn mënta jeexal Cheikh Omar déedéet waaye nag mu aleykum salaam wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatulah jaajëf waaye démb waxtaanee ko fële ca kër ga jaataar ñëpp ñoom ñëpp démb dégg nañ ko waxuma nañ ko démb ko anticipé nañ turam bi rasul bi dafa barkeel wallaay daa am Cheikh Omar kenn mënu ko jeexal parce que wax naa ne leen turam bi moom day ñëpp moom day nit ñi moo day jinne yi moo day Maalik yi moo day yonent yi moo day awliyaa yi ngir yàlla yëpp Cheikh Omar moo leen doy parce que ñi ñu gën a fonk ci réew mi ku la pour sa xel dem laa xam na soo xalaat sa sëriñ ak sama sëriñ sëriñ keneen ñëpp Cheikh Omar moo leen feeñal ñëpp kenn ku ci nekk moo wax ni diw mii dina doon dara ñëpp waaw ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nangu sax par force ah ma ne nangu ah fa yaa la wax ah sa yaay la koy wax yow ci loolu day wax affaire bi de ah ñëpp nag ku la neex koo xalaat daal du ma tudd mais koo xalaat ci sa xel dem ak ci muy waaj dem ak kenn dem ba di ñëpp ñëpp ñëpp Cheikh Omar moo feeñal seen mbir moo wax seen da ngay ñeneen attention bokkule nit yeneen jigéen ñi bokkule nit yeneen jigéen ñi parce que da ngeen mënoon a jur nangam ak sangam. dëgg la parce que du ma bàyyi sa bopp nga xam naa ne yu bees yi moom li mu ci yor du jeex nga amoon yu dëkk waroon naa arrêté mais comme yéegi nit ci si waaw laay def ba ci kanam de ndeysaan ndeysaan turam loolu ah waaw ndeysaan waaw moo moo di gis ba yéeme ba yéeme moo tax moo tax amul benn këru sëriñ boor bu ñu fonk ci réewum Sénégal benn këru sëriñ boo boo bu ñu fonk ko Cheikh Al Hadj Omar Fouti Touré amul wallahi amul foo dem nag laa wax maam El Hadj Ahmed Baro radiyallahu anhu xam nga nii leen moom moo ñëw waxtaan na yi ne leen di ngeen jur nangam di ngeen diw wax tegtal yi wax yëpp wacci fa seeni saafara ak seeni ñaan ak seeni tiiri Cheikh Omar wax ko ñooñu fekk ëmbagum leen sax on naa jaaxle beneen waxtaan la loolu beneen jotaay bu gën a yaatu parce que am na yu bëri moom waaw dañ koy kii dañ koy programme dégg nga gis nga yow sa sëriñ Alaaji Ahmad Baro Alaaji Mamadou Ndiéguène maam Mamadou Ndiéguène moom moo ko mën a tax mu yëgle ni dina jur waaye moo jël tànkam bi dem ba foofu est-ce que dégg ko wax moom dafa jógee Fuuta dem ba xool jox leen teg moom ni ko yaa ko moom waxat moom ne ko affaire laa indi waaye nag sa caat mi moo ko moom encore ma lay def encore waaw waaw yow rek sa papa laa doon seet waaye yow mii yaa moom cër bi am sa wàll ngi ñu ci yëfi sa wàll ngi ñu ci yëfi sa wàll ngi bi moo ngi sa sa doom ki ci mujj a juddu moo ko moom Ahmadu la tudd Ahmadu Ba attention Cheikh Omar dafa yéeme de waaye <laughs> daal ah, noonu la noonu wi ñu weer wi ñu weer wi ñu dugg nii muy Sha'ban noonu la ñu baral ci la dugg fukki fan ak 23 jours lañ ci teg weeru koor dëkk yaayam jur na ko ci guddi gi fajar laataa moo jot yaayam julli na fajar loolu boo ko waxee jigéen ñu ko mu jeex loolu jigéen ah jigéen ah jigéen bu ko dégg xam ni jigéen du sa morom ah 60 jours la ñu wax de jigéen day tuuti ah 60 jours ci kii na yow man la ñu wax de ah. soixante jours ñaari weer kii moom Cheikh Omar ñëw na ci jot na yaayam julli na fajar xam nga ne kii dafa set set na démb tey soog a ñëw da andi saa voilà ñu def vingt trois jours weeru koor dikk Cheikh Omar vingt trois jours yëpp da doon naan normal heure bu ko yaayam joxee weer bi mu naan weeru koor yu tëru su fajar jotee yaayam di ko joxee naan weer bi mu naan weer bi mu bay. su su tàkkusaan jotee ba teg ay waxtu yaa ñu ko joxe leen wi mu naan mu jigi fuuta yëpp fuuta yëpp Cheikh Omar moo leen di wax as-salaatu xayrun mina nawmi su bàyyee weer wi ñu xam ni fajar jot su ndox jotee Cheikh Omar la ñuy gis mu daan jël weer ndey dégg nga juróom-ñetti atam rek mu ma ko Alxuraan karim ndekete yoo boobu respect la am ci sëriñam Cheikh Ahmad Tidiane ndax seet na Cheikh xam ngeen ne ñaata at la mokkale alxuraan juróom-ñaari at juróom-ñetti at mu tere alxuraan juróom-ñetti at mu taxaw fekk na boobu moo ngi naan laa du nekk du ñu xuloo laa wax par par par guddi à l'âge de huit ans xam nga ni kii dafa judd rek nekk mu kàlla jaarul ci booy huit junni Ixlaas la daan naafila chaque guddi te boobu am amagul huit ans. si loolu noonu taalibe bu mag ba comme waa ji ni mel ci daara ji suuf yi dajale taalibe yi di leen laaj lu ñu bëgg ñi naan man dëbin ñi naan man mbo ci ceeb bu bëri laa bëgg ñi naan man damaa bëgg am ay néegu ñax ku nekk naan ñi naan nag ku nekk di am na Cheikh Omar ne ah man de damaa bëgg am xam-xam bu bëri bëri bëri bëri su ma paree ma dem Makka dem Madina fekk ndongalu mag li xamul Makka xamul Madina te am na lu jiitu loolu ba mu demee sëriñ bi gis nañ ba bindal ko bismillah rahmaan rahim loolu tey laaloon naa lañ ko yow ñu ne sëñ bi ne ko Cheikh Omar wii baax Cheikh Omar ne baax mu ne ko wii siin waxal waxal siin Cheikh Omar ne ko luy baax ne ko luy baax yow nga ne ma baax bëgg a dem ci siin luy luy baax lu tax ñu tomb ko ci suuf te tomb ñu ko ci kaw rëdd bi ci kaw lu mu doon baax fan la jóge fan lañ fan lañ njëkk bindee baax lan mooy baatinu baax lan mooy baatinu baatinu baax baax baax ko kan moo ko njëkk wax ci kaw suuf sirru yi lépp ci biir baaraam ak ñoom ak sëriñ bi sëriñ bi daan jël Cheikh Omar wala taxañ ko ci bagaasam ak ay yéreem ak kii alluwaam dem delloo ko papaam ne ko gis nga xale bi dafa ñëw pour toroxam kii ñëw jàng parce que lim ma wax ci man ba mu juddoo ba tey mosuma ko dégg ba koy xam ñoom sëriñ bi kenn kenn wala mën a jàngal ah te boobu lu ndaw la ah boobu xale sax boobu dina demagul dara dikkagul ci moom. dara kenn xamul ko dara ci la commencé di wax picc yi yëpp su toog waaw bi picc yi mu ne tey yéen noppi leen damay damay damay noppalu picc dootoo dégg picc mu wax mu tëdd nelaw ba jot mu jug dem yoonam mag bi day génn ne ko eh Umaru mu ne naa mu ne ko toppatoo tool yi bu dugub bu ko bu bu picc yi jël jël xeer jël xaaj pour ñu bañ a lekk dugub mu daan leen salaamaaleykum yéen picc yi sama mag ji daf maa dénk tool bi sama damaa bu ci kenn laal dara picc yëpp yëpp ci garab ba toog kenn yu mën sama wax dëgg la mag di ñëw <laughs> mag di ñëw daan daan di koy fekk muy ñaaw mu léegi mu def ci kawam Cheikh Omar Diouf daan daw bi mu dawee mu ne dafay gaañ dafay gis naa daal Cheikh Omar fekk ci wetu dex gi la Cheikh Omar daal di dex gi nii Cheikh Omar daal dox dox ci kaw ndox mi daal dem ci beneen rive ko dem taxaw ne ko àgga ñëw ñëw te boobu lawal boobu jeexagul dara diggagul ci moom. رتبت لها اليأس بارحا ألم المسكة والعبادة والخلطة طبا وحاكة بجماعة sëñ bi am na loo xamante ni du du mais du du tey jërëm la jërëm la man de loolu la ñuy wax pour nga wax fii ci àdduna mais ca ruux yàlla la woon Cheikh Omar loolu la wax mu ne Cheikh Omar bu leen mu ne sama maxaama bi sama cër bi bu leen yaakaar ne tey laa ko am tey jii si déedéet mu ne bi yàlla bi biir ruux yi teg mu ne dama gis man man sama ruu man Cheikh Omar dama gis ruu yeneen ci biir topp mu ma ma mel ni toppantaan ci moom fu ruu yeneen bi dem rek ma topp ba yeneen bi tourné xool ma ba ma xoolee nag ci laa rawee ñëpp yéen a ah yéen a ko mu kees ku kañ te lépp baax na allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi آله وصحبه ومقداره العظيم صلى الله عليه وسلم gerte ko gerte googu ko xirul bëri rawee tundul moom moo tax maqaamam ak wilaayam kenn mënu ko natt réer gëm réer nit ñi mu ni ma ni nga jiitoo tey jii toog sama ginnaaw rawee ñëpp ba faw ni nga nëbboo tey jii fii ba kenn mënu laa gis soo liggéeyoo ndox yaa ci ci àdduna noonu ngay nëbboo ba yow ma xam kenn du loo xam kenn du la gis moo tax Cheikh Omar lu àdduna di gën dem nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a teg waaye lu àdduna di gën fan la xabaroon nekk kenn xamul ndeysaan kenn xamul fan la nekk waaw moom daal dox na ba ci bërëb ba musumi ay daal la teg yetam tànn leen salaamaaleykum au revoir dugg dem ma leen xaaru xelal la dugg sëñ Mor xuntu ma yonent bi nekkoon wala mi mër dañu war a koy wax waaw xuntu ma la dugg rek xuntu ma nag lu nekk nga fa ah waaw waaye lu xam nga fa ay ay affaire yu bëri nga fa léegi nag dem dem fa tëddul fee Cheikh Omar ah waxuma la jëmm ci mais ruugi ruugi dafa so dafa am doole Cheikh Omar ruugi dafa am doole waaw moo tax da koy di ko gis feneen mu noddakaam bi di dox ko ay di noddu di noddu am na jàpp yoo xamante mooy noddu hmm, noddu noddu tukulóor gu weex moom la moom la moom moom xam nga moo doon Seydina Bilaal moo ko doon moo waa ñu dafa yéeme de bokkut ak gis nga gis gis nga kii wala ay gars yu bëri ay nit ñu baax lañu ay ay ay ndeysaan nit ñi baax lañ de waaye wële yu ah mais Cheikh Omar xam naa li ma la wax loolu mbay xam naa li ma la wax ah, xam naa li ma la wax affaire la wallaahi al-azim wallaahi al-azim wallaahi al-azim déedéet mat na cofeel gi ñoom Cheikh Omar doy na addi wallaahi al-azim wallaahi al-azim donc dafa yéeme de dafa lañ mën a teg ah ñu yaakaar ne lu leen lii dafa dugg fii génn ci kenn la foofu dafa yéene kenn mënu ko xam ah day dimbali day yéene ah sëñ bi jugal julli kooku tamit xam nga ni xam na xew ci heure bi jugal julli ñoom ñu doon dafa jaar ki lay wax loolu xam na xam na ba ñoo ngi jot kooku kenn ci bi nekkul nekkul barke nekkul ay ci asamaan juróom-ñaar ak beneen monde jugal na. lu may naafila mun na defal nangam ak nangam ak sangam wax sëñ bi kii wax loolu sëñ mu ngi fi mu dem moo tax yàlla nañ ci alfayda yàlla nañ ci alfayda daal xam nga ku bari ku bari sutura lay du feeñoon sëriñ bi comme taalibe bi ci réew mi maa la ko wax parce que sëriñ si moom la ñuy toog ñoom sax moom la ñu waxuma a sax Cheikh Omar doomu Cheikh Omar bu jigéen moo ñëw fii ci kër gi moo ñëw fii ci biir kër gi toog ñu koy sotti luy jàpp ñoom fii seen kër la musa doon parce que buur lañ ci musa doon parce que Cheikh Omar ñëpp dañ di jaam ataay jaa ngay jël ñoo ngay wàcc nawal li defar rek muy baax di jox ñu xéw jox ak déer maama laa ji Thierno Macky Tall nii Thierno Macky rek ñu mucc Thierno Macky Tall xam Cerno Makki Taal ak Cerno Haari Taal day taal waaw xoolal xam nga nee na ma woon waxal ci maanaam Cheikh Mbacke laay wax waxaale ci maanaam mu jeex xoolal ndax seen maam jooju tamit ku yéeme la ñu ngi wallaahi la am wallaahi la am wallaahi la am baax na baax na baax na baax na joxal leen ca la nga Cerno Makki Taal papa Muntaxa moo fi daan ñëw Muntaxa na ngeen ko xam Muntaxa taal Thierno Muntaxa Muntaxa rek a ñuy wax ñun ci réew mi waaye Muntaxa su ko loolu ñuy wax daa waaye xox ak Muntaxa Muntaxa boobu xam leen ko yéen xam leen ko su leen bëgg a fitnaale ci réew mi ngeen wax leen ngeen wax ko nit ñi. lii ba ma fa nekkee di waxtaan ci Cheikh a Tidiane di waxtaan ci diine nit gars yi bëgg maa fitnaale bëgg maa sonal dama leen bàyyi leen coow ku ñeme na def dem def li ñu def li mooy nag suñu sëriñ dañ koo suul ba mu am vingt-huit ans ñu ko ba ma leen ko waxee ni mu may jaww xam leen ko kooku mënta gaa taal vingt-huit ans lañ ko suul ci biir suul suuf sulli ko jëlee ko Dakar ko Louga suul ko fa moo ko kooku xam mooy papay Thierno Abdou Tall mooy papay Thierno Bachirou mënta gaa taal Thierno Macky nii ma leen jox dama leen du ñëwaan fii kër Maam Ousmane la leen dal mais du ñëwaan ci saa bi. maam El Hadj bu woon la orma bi mu am waa ko Cheikh Omar du sol ndax du ñaanale du maye du joxe du mot kenn kenn ku boppam di métti wala diggante dara du ko def te te kat li ci gën a garaaw mbay sëñ bay mooy doo ko joxe un million tamit du ko xool ñu la koy def jox ko def Cheikh Omar parce que li ñu indi photo yi bu ci wetam ci wetu bi cër na maa ko toog su ma jot day xëy ñëw toog te léegi mu defaat weer wala lu ko su jot day xëy ñëw toog su ñëwee. la ko ñëw ca bëccëg ba yëpp yëpp yëpp maman laa ji loolu yàgg sax parce que Thierno Matti bii maman laa ji di gaañu 14 août 97 moom la fi fekk ak Thierno Hadi Mountakha Tall Thierno Hadi ak Thierno Matti ñoo bokk benn baay seen baay mooy Mountakha Mountakha boobu moom lañ dencoon 28 ans ci biir suuf Thierno Hadi moo jullee maman laa ji ñu bëri nag ñoom ñu wax naan xaw ma seen diw laa du dëgg Thierno jàpp leen ko ngeen xam ko. Cerno Haadi Muntaxa Taaha Taaha Cheikh Omar moo jullee maam alaaji bëti dafa muuru woon bi maanaam Cerno Haadi daal borom xam-xam bu mag loon Égypte la jàngee ci ñoom Papa kooku moo jullee maam alaaji bi mu koy jullee nag ponk la Sénégal yëpp fi kilifa yëpp fi waaye kenn kan moo ñëwee fii maam alaaji ku dul deret Cheikh Omar ah doo tiim ko danañ la ñu déedéet taxul ci ginnaaw la lay wax maa la ko kan moo ko ñemee julli wala wala yu toll ni moom doon Cheikh Omar ci sirro doon Cheikh Omar ci deretam ak beneen ku bokk fu mu mënti doon ñëw taxaw naa da koy siy dëgg julli kan moo ko ñemee maamalaat yi du ruugi moom it ruugi kenn xamul doole nu mu toll moo tax bi mu waree plaque Cheikh Omar yow ak ñaari jotam ñu séq ko kii nekk kër Mamadou man kii nekk kër Pao Seydou ñoo ko séq da leen wax du caaxaan de. ñoo ko def nii ñoo ko encadré parce que xam na ni montagne bu mag moo nar doxee ko suuf xam na loolu tremblement de terre bu ngand moo waroon ci baatin il faut que nag dara si na ñoom kese ñu ko mën a téye sinon at na tukki ah laa ilaaha illallaah ah gaa yi xam nañ loolu de il am loolu at na tukki kon moom bi day tàq foo ko waaye waaye nag Thierno Marty daal di ñëw taxaw Thierno Marty dégg nga dégg dégg dégg Thierno Bachir li mu wax ci moom nee na dund na ba Pape kenn mu da wax ne Thierno Marty moo wax nangam. kooku hmm. kañ maanu na Thierno xaar di borom fàttaliku la woon lu nekk la ko yàlla xamaloon daanaka man maa ngi ci ay affaire yu garaaw alaay ñëw na bés Thierno di waxtaan ak moom ci bëtëm yi alaay na ko ah waaye daal di bu laqatu xam nga ni xam nga ni bi bi ngay gis sa bët yi ak bi sa bët yi muuroo xam nga ni tey jii li ngay gis moo ëpp la nga daan gis wax na ko loolu ne ko xaar ah, bul nax jaay dañ ko xanaa ñi ngay waxal kañ waaye waaye man du mën arab ñuul ne ko xaar ah, yi nga daan gis ak léegi bu bu gën a fort bu gën a fort mu ne ko ah dégg nga waaw ñoom ñaar ñooñu la ñoo ko séq ñoo ko séq saa yi kii nekk Mame Ousmane kii nekk fee ñuy jokkalante leen moo tax ba faatoo ñu ñëw teg ko kenn ñu ko jullee waaw acca bismillah Cheikh Omar Fouti rek moo war a jiite alaay moom jigéen moo moom mu ñëw boppam moom ci di yeeg nit yàlla yi fi nekkoon yëpp ànd ne kii kii cër bi mu ci Cheikh Omar amul kenn ku am jege gi mu jege Cheikh Omar amul ku gën a jege Cheikh Omar ci kaw suuf kon nañ jox Cheikh Omar Cheikh Omar ne caa ci jëmm sa dëgg li may wax suñu daan dëgg ah c'est ça ah la ilaha illallah oh, loolu ngeen ko xam Thierno Hadi Hadi Muntaqa moo jullee Mamalaye gis naa nit fii muy wax yi di ngandal jëriñoo rek naan moo ko jullee maa ko gën jullee waaw kooku bu muy ñëw man maa ko may mu jaar. ma maa ko may mu jàll maa ngi kaw biir bi ko may mu jàll dañoo yëkkati weñ yi nekk lépp ne ko dafa jéggi dafa jéggi comme xale. wallaay laa ko tax foofu ñëpp foofu kan dama am kenn ay xariba ay sëriñ ak ay borom maqaama bo kenn dafa kenn dafa xam lool ko ci xam loolu dafa am naa ko may mu jàll man mii wallaay laa bi waaw waaw bis boobu amul loolu de. bis boobu bisul bis yi ñëpp ci suuf te saa fi mu génne loolu mu ne waaw dox doxul leen dox ba taw bi jeex te ngeen bañ cee tooy dox doxul leen rek ñëpp dem pàcc pàcc yi ah taw boo xamante ni soo amee ci àdduna dootul am beneen wax yàlla hmm? parce que taw bi day taw bi taw taw bi nan lay mel ruu bi nii lay mel taw bi nii lay mel taw bi day wàcc nii ruu bi dajeeg moom. noonu lay mel kon ruu gi day day parfumé taw bi yëpp laal ko tooyal ko su ci laal laal ci ruu gi loolu suñu saa yu doon wax ah ay sëñ am nañu li ñu wax de eh yaru rek wallaay dañoo yaru rek wallaay la am wallaay la am waaw wallaay la am waaw mu ngoog noonu la noonu la noonu la noonu la waa ji taala anhu waaw dundam doo gisee xam ni kii du du il est extraordinaire waaw bërki dem rek na benn waay bu ñëw fii nee na Cheikh Omar li mu dox ci kaw suuf loolu xel nangu ma ko xel mënu ko nangu ma ko man sax nangu ma ah waaw il faut mu ñëw ñu soog waxtaan mu ne waa loolu kon loolu loolu ëpp na ëpp na zahir ma ne ko baatin la waaye zahir la ba tey mu ne ma Cheikh Omar muy doxee fa ma ne ko nii la Cheikh Omar a ngi nii ci Fuuta ci bëgg naa dem nañ wala bëgg naa dem Qatar ah Cheikh Omar nii lay def suufu suufu suuf si lay def nii suuf si lay def nii wala lay def nii lay def nii di ko def nii di ko def nii waaw léegi Mali ana ana Fuuta nekkul benn mu yëkkati benn tànkam ak ak Qatar yëkkati benn tànkam ak Makka yëkkati benn tànkam benn paa soxna benn paa lay doxee ci réew ak réew waaw ko wax kenn ko wekk waaw sëñ Maodo sax. yaa saahibal waqti yaa Mansuur yaa Wazaruur. kii wax lii ci kaso kaso mu door ba caag bu nekk mu jaar ko bu bu nekk mu bëgg ko bu nekk mu gisaat gisul dara mu mel ni ba mu toog lañ wax ne ko yow xanaa amoo ni suñu nii àdduna bi fii toll kenn rek la yàlla gis ñu ko suuf muy Cheikh Mawal Fouti woo ko woo Cheikh Omar mu wax ko la lu mu ko wax. na dëgg na dëgg na dëgg li ngay wax si yow yow sëñ sëñ Abdourahmane waaye bi mu nekk ci biir prison bi fi ñu ko tëj fi ñu ko tëj borom ko fa am pax di ko sànni ay mbékki bi muy lekk ñu ñu war ko ko ba mu dee ba nëb fa yàqu ko ay mbokkam bi ñu mu jaar ñu bind ko ci portée disparu yi foofu la toog daal di woo Cheikh Al Hadj Omar nu ko woowee yaa saahibal waqti yow mi nga xamante ni jamono bu nekk Allahu subhaanahu wa ta'ala yow lay déglu loo ñaan mu may la loo ko wax mu loo loo ko wax mu def ko loo ko musul mu musal na ko yow Cheikh Al Hadj Omar yow mi nga xamante ni yaay mansuuru yow mi nga xamante ni wa yansuraka Allahu nasran azizan ba yàlla defoon ñun bi yow la ko yàlla doole yow yow yow yaa wóorul yaay wéeru waaye mag bi yow laay woo. ne ko yaa Cheikhana yow sunu sëriñ yaa wali yàllaahi yow nga xamante ni te lépp yàlla la lépp yàlla la loo bëgg yàlla bëgg loo bañ yàlla bañ soo musloo yàlla musal soo ñaanee yàlla nangu waliyu nga ci zahir waliyu nga ci baatin waliyu bu am ay karamaat nga waliyu boo xamante nga te wilaaya laataa ngay dund feeñ na di ngay dund sa àdduna moo ngi dox te lu àdduna di gën a dox mu ne ko yaa wali yow mi nga xamante ni yow yaa doon Cheikh Al Hadj Omar euh, Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaa doon Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yaa doon Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu wa yaa doon Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow Cheikh Al Hadj Omar yaay wéeruwaay bi yow yaa ngi borom nite li nga xamante ni ndimbalu yàlla yëpp yi nekk ci kaw suuf mbuus mbuusum ndimbalu yàlla ma yow Cheikh Adama yaa ko yor ci sa wet koo tibbal mu am waaye koo xañ ñàkk na. waaw am na solo. mën na ko yow Cheikh Omar yow ci sa bopp yow lu dënnu surtout les armes la yow Cheikh Adama armée dina mat cent mille. homme dina mën cent mille soldats dina mën cent mille militaires waaye mu ne ko yow Cheikh Al Omar un milliard de militaires yow sa jëm moom dong ngeen mu ngi représenté. waaw waaw waaw yow Cheikh Al Omar yow mbooloo la yow xanaa amoon mbooloo la inna Ibrahima kaana ummatan la yàlla yàlla ne Ibrahima moom dong xeet la woon ndax naaf gaayam ak envergure ak paxala ci ak maqaamam waaye mu ne ko yow Cheikh Al Omar radiyallahu anhu ci ba Ibrahima amoon bañ ne Ibrahima xeet la waaye yow it xeet na yow gis naa wala Cheikh Al Omar. mu ne ko Cheikh Hadj Omar buntu yàlla yëpp bëgg naa ko bu ma bëgg bu ma bëgg duñ ne ma du foofu waaye fi ma toog nii la ma sama borom xamal ne ma benn buntu kese kese kese kese moom laay ubbee di ci maye di ci joxe cër ba ma ko ba ma ko laajee sama borom sama borom daf maa xamal ne ma buntu boobu ka nekk ci ginnaaw buntu ba moo ngi tudd Umar نهاء الخلق واللهوان والخروج wóor yi dafa bari man dañ maa trahir dañ maa nax dañ maa trahir dañ maa nax ba jàpp ma indi ma fii ngir wàcc ma fi ma dee fi samay yàq fëlëf fi nëpp fi samay njaboot dootul ma xàmmee dootul ma xam dañ lay wax porte disparu waaye yàlla xamal na ma ne su ma su ma fuubee su ma fëggee sa buntam moom yàlla jaare ko ci yow Cheikh Abdou Amar muy mbir yëpp baax jërëjëf dëgg ndeysaan ko daal ndeysaan waaw comme ne arab la Hijaaz ca Saam wax na leen ko ca Saam Saam Saam mooy Palestine rek nee naa naa ko góob ñu bëri de waaye ku sama ndey bàyyi ma ko fa de ndeysaan ah waaw ah ñun ñëpp waaw la wax de yaayam gis sax papaam leen di jiite ñu julli bukki waaw ñu ne ko yow bukki bi jël sa doom ji nga dégg muy siiru di ko jël nga tëdd nga toog bi àdduna ko julli man man du ma biir kuy dee du ma biir kuy dee déedéet waaw. man kuy dee waaw kuy dee waaw. dee. mukk déedéet tur bi day gën a màgg. wallaahi wax naa leen du yëngal du lay sàmm ñun kenn doon taal on dirait que maa la ko wax. voilà gars yi dañu ko faam. Maam Laaji Ahmad Baro. radiyallahu ta'ala anhu. sunu maam yaay Saar lañ ko daan wax mooy yaayu maam Cheikh di yaayu maam Pire bu jigéen bi jur. tabarakallahu sunu mag mi baax ñu nekk ci biir kër gi. yaayu Saar moomu. yaayu Saar moomu. moo romb doomu Cheikh El Hadj Omar bu jigéen mu romb ko rek mu ne ala na borom amma mu ne ko laa bay ci daal la sang mu ne ko sa soxna sii de daa laxasu laxasu nag xale yi xamoo leen ko sa soxna si daa laxasu waaye sama baay bay dama nee na ma su juddoo bu tuddee mooy maam Cheikh Omar njëriñ soo demee Touba koo tudd bu mu tudd Cheikh Cheikh Mor Fouti moom la ñu tuddee waaw ku mu tudd Cheikh boo dégg Cheikh Mbacké Cheikh Bouga Dieng Cheikh boo dégg Cheikh Mor Fouti lañ ko tuddee wala dañ ko tuddee Cheikh Mor Fouti lañ ko tuddee dañ ma war a leen xew. amul ku ko turaloo ci kaw suuf amul te fi muy jaar ak yow ah Cheikh Omar da lay fekk doo doo doo doo doo doo daa wallaay daa tous dara doo ko xam doo mën a bind doo mën a ñaan doo mën def dara mu def ci ay yow ci yow yëpp force nit ñi topp la mën a ci dara moom day def yooyu bi moo tax nag gars yi dañuy ñàkk solo ci moom parce que fu mu leen di jëlee la yow da ngay toog sa biir nekk. summeeku sangu xool xam ni doo dara amoo dara xamoo dara mënoo dara xam nga ni du Cheikh Omar teggi woon loxoom Cheikh nga àll te moom dalay toog moom ku baax la. du ñuy dina bàyyi kii naan la dama wér de demal déedéet day ñëw toog ne la defal nangam nga def ci kanam allah yaa ma lay déglu taal allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima moom la ma ne waa ji Cheikh Omar biy dox day lem suuf si moom la ñuy wax fayyu ah, ah benn paa lay def ak bu mu jëm benn paa lay def ak bu mu jëm loolu moo tax tànk bi mu li mu dox ci kaw suuf ku amoon ku dundal deux cent ans. Hmm? yor avion chaque jour ngay tukki mën a tukki li soxla tukki nit ñi waroon nañu laaj la fa fa la bàyyi jaar xam nga nit ñi dañuy toog ñu ngi ji waruñoo bon nañu posé wu question nan la Cheikh Omar daan mën a doxee lim dox ci diggante soixante dix ans ci juróom soixante dix ans nga dox ci loo xamante ni ku am avion du tukki sax mën ko tukki xam ci noonu dégg ko noonu ay laaj réussir ko ci ay doomu aadama Cheikh Omar wax naa leen ne ne nii nii ay mbooloo ay riir mi ay diw dafa damaa bari ñu jokk ci man ñu jéglu ci man ñu ma may wér def ñu ma gi man leen yéen yéen dimbali leen ñu Cheikh Omar def na wuti fa trois kilomètres mbooloo day affaire bi mbooloo bari taali bi bari taali bi bari problème rek la rek taali bi bu nekk yoonu xiyam yàlla lay la kii loo lu la loo ko waxoon loolu day bagaas Cheikh Omar def na wasifa trois kilomètres trois kilomètres yu rampaloo nii loolu dafa cat la xam ñaata millions yu la te cat ñu nekk ci cat la su ne Allah ñu nekk ci cat la daal ne Allah di dégg nga xam ne mbooloo mi bari na ah ah waaye ban rajo boobu rajo dafa am waaw loolu duggaat naa noonu sans rajo. loolu moo amoon bu nekk fay naa mu ne loolu kenn dafa xam 3000 mètres fii ba ñu waxaat benn mën benn xamal bi kii moo ma toog na ko suñ bi Cheikh ma fukki junni nit laan àndal fukki junni nit ñu war ma ñu laa àndal lu tolloon ci jinne moo laan àndal lu tolloon ci ay rawaan moo laan àndal ba may moo tax gars yi yëpp danañ naan bëgg parce que bala mooy ñëw gars yi ñooy ñëw ne cëpp fekk góor ñu tëdd seen biir lar ñu ngaan leen te doo gis da ngay doog a yaakaar gis yaa ngi dal sa bopp ñuy dugg ci ah noonu la suñu waree dem par exemple dëgg ñaari foofu gaa yooyu ngay faral ci jàpp góor ñi dóor leen dóor dóor dóor dóor ba ñëpp kii wala ñu ñëw jàpp def leen mel ni tibbu ñëpp tibbu góor ñi am na ko am na ko tibbu dañu mën a teg su ko defee si waxoon su ñëwee benn minute la muy def faagaagal ñëpp loolu nag sirlu la woon nag hmm. waaw mooy yaakaar boobu nag. yaram woowu taal yatu wala ah. yaram woowu noonu. yaram woowu ah yatu wala yatu wala yat de li ngeen di gis mu yor nii. Mm. ah eh, déedéet kooku moo daan dox soxla yi. ah yatu woowu. ah yatu yatu wala nag yatu wala nag xati yatu wala ndeysaan yatu wala nag ah mooy yatu sëñ daal Moussa Fare. yaa ko xam bu baax. yow si ñu baax la si ñu naan mu gaaw. déggoo déggoo li mu wax yàlla. waaw. ah waaw maa ngi déglu si wàllu déglu bi yéen a yaa Moussa ku nekk sa loxo bi yow Moussa. mu ne ko lii asaaya dëgg ko. lii sama yàq la. sama yàq la lu nekk sama wax nga nekk. sama portable la. dëgg waaw dëgg. day na. mu ne ko ata waxtu ata waxtu bu alayha su ma dox ci laay sukkur. wa abussu biha ala alami ñoom moom lay fëggalee sëriñ si pour ñu daanu ma ciy tàgg ay xob samay xar di ci yegg wala fiha ma'aribun ukhra am na yeneen njariñ yeneen njariñ ya mooy Cheikh Al Hadj Omar Fouti maa ko wax waaw am am na yeneen njariñ yu ci nekk Cheikh ma fi ñëwee yeneen njariñ ya dina génn yëpp la loolu la moom si yëpp yëpp Moussa la la. jàmm la. loolu la moom. moo nekkoon yëpp moo laaj la. ku la laaj loolu. di wax ku la laaj loolu. waxoon naa ne laaj wala doy laaj. bala ngaa laaj damay laaj damay laaj ba noppi ndax li ngay laaj nga war ko ko laaj wala waroo ko laaj. moo amal la looy laaj bala bala ngaa laaj li ngay laaj damay laaj ba noppi. war boo ko laaj day daal wax yàlla wax dégg nga li nga wax rek naa ko yàqale foofu rek. du ma wax. wax nga ñaareel wax bi xurmati cheikh abi suyuxi alxaaji ahmadul barul xakimi wa ibnil mujahid kabir من الله من علوم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا

jàkka jële. ma bëgg nekk daal ba. Allahu akbar. dafay am yiw nag nopp ak am yiw. tuyaabay nopp kenn mënu koo natt ci àdduna. wallaay laa tuyaabay nopp du bëri. yeneen ci nee na nopp kat kese moo am maqaama su jëlee loxoom teg ci noppam di kàbbar di nopp yàlla jël loxoom teg ci boppam. ba keroog muy pare waaw nootu kat rek am loolu waaw bari fi am yal na yàlla fayal mag ñi yal na yàlla yokk seen leer soo leen gisee yëpp ñu leen koy wax dañuy bëgg rek ngeen xam parce que vraiment monde bi may foofu lay daanelee nga baal monde bi fi mu toll na mbay gis nga gars yi gars li ma leen waxoon waxoon naa leen man leen monde bi c'est la c'est la c'est la globalisation c'est la mondialisation moom la ñu awlama dégg nga moom lañ monde bi tamit moom laa moom laa tuddee le monde des forts ak lu yaay yëpp ñoo ci am doole ku amul doole rek bokkoo ci monde bi mooy dañ lay massacrer mooy ku fii nii nag du ma la waxee doole bu yaakaar ni doole ku yor ay armes la ak yooyu déedéet xam nga doole moo dem lu mel ni télé lu mel ni rajo hmm. lu mel ni ay moyens. moyen laa bëgg wax moyen financier moyen humain mooy lan c'est-à-dire que toog dañuy am ñoom accès am rajo am télé mën a toog wax ak say njaboot te say njaboot dañuy tasaaroo ci jax-jaxal seen xol ci seen pas te yow doo am occasion ak doole boo mën a tontoo wax ak say njaboot wax leen leen li fi am lii la ak su ko bëgg wax. force boobu laay bëgg wax te gis ngeen ni dëkk bi léegi moom toj na. gaa yaa ngi woote lu ñetti suuf lu nekk ñu koy woote. dama war a waxoon nañu lii sa abal aar na. maanaam yëpp dañoo waxoon nañu suñuy xëccoo suuf yéen a ko mottali ah loolu waxu ay waxu waxu waxi xam na xam nañu de suñuy xëccoo suuf fa nga toog bu ko jógee. voilà yi ñuy wax nii yëpp wax yi woo dañuy woote mbooloo lañ bëgg xaalis lañ bëgg coow lañ bëgg kenn ku ci nekk yaa ngi li jël di tere yi ba am ca boo xamante ni ñaari semaine yu nekk ñu may la émission ngay toog di wax naan ba ma ànd suñ ba ma mayee nangam ba ma yàlla wanee nangam ah di ay ma ku ci nekk ñoo ngay jox occasion nga toog di dundoo njaboot di ay affaire yoo xamante ni dara rafetlu yow nit ndax problème dafay am waxuma la nag xale yi nga xamante ni ils sont pas euh, vaccinés xam ñu li xew dañuy jot ni li ñuy dégg ci télé bi dégg ko ci seen dañuy gis ñooñu li ñu gën a garaaw mais dañuy dégg ne ñooñu li ñuy wax ay ak ay hadith gannaaw la yàlla nee na yonent bi nee na te fekk dañ lay bëgg a laaj moo tax il faut ngeen di góorgóorlu di xam soo leen gisee ma wax leen ni Cheikh Mawal Fouti indi leen lii bagages yi te mu def ay junni junni bagages yoo xamante ne waxuma indil leen li ci doomam waxuma leen sëtam Taaha moom monsieur Omar moo jur Taaha Taaha moo jur Muntaxa Muntaxa mi laay wax moo def kéemaan yii moo tax lii de mu ngi fii contemporain la du antiquité du temps médiéval mu ngi fii bëri ci démb lañ ko suul fii ñoom El Hadj Abdou ñoo ko jëli woon bëri ci démb la attention su leen gisee ma wax leen li may nox sama maraay li may nox sama maraay dafa baax mais dama bëgg pour ngeen xam ni. gaa yi dañuy coow yii wax yëpp waxu xëccoo la rek maamalaay nag nee nañu fi ñu xëccoo suuf bëgg a toog ku jugee maamalaay man kon li ñuy fàttali ne ko moom sax it toog l'islam ba yonent bi yoroon ko yor tariqa ba cheikh yoroon moom ko yor jeex na sax ci ba dee moo tax mën leen sax leen fii yii ñu nekk ci ma xiyamee ko am ñu am ko amul ñoom comme que lu ñu wut leen li ñu def li ñu wax li ñu dugg ci détail. waaw bëgg suñu sëriñ màggal ko ormal ko ndox mi liggéeyam day dem ak gan ñun loolu mooy suñu mission. jeex na duñu xuloo duñu werante kuy wax waxi bopp la li ñuy wax yëpp ay yu leer pour ngeen xam ngeen xam da dañuy juum te yoon wallaay daa dem lu ñu gis boo war ko war a tax ci ñuy wootee ci woote mais gars yi gis nañ loolu loolu affaire de pour dara xool seen bi ay li ñuy wax ñu ngi bëgg rek te li gars yi dañu wut ay moyens ba direct la ñuy def seen xew yi direct nga bëgg seetaan ñàkk bëgg seetaan may leen journal bi ñuy force ngay jublu ci journal bi ngay seetaan par force te dara teguwul ci yow lépp ay jaaxal la ah nañu ko fonk dañ ko ko jàpp seen maam laaj Mouhamed Ndieguène bi ma doon junj ah? radiyallahu anhu mille neuf cent quatre-vingt le Cheikh Alhaaji Saïdou Nour Saïdou Nour Nour Cheikh Omar noonu la nga bii bokkul ñii nekk Dakar ñooñu bi ñu doon Seydou Nour ñoom Muntaxa Ahmadu Ahmadu Muntaxa Cheikh Omar noonu la ñii Muntaxa Taha Taha Cheikh Omar bokkul Saïdou Nour Nour Cheikh Omar Seydou Nour bii rek moom la Thierno bi doon waxtaanee démb Thierno Bassirou di wax maqaamam ak wilaayam ak cëram ci yàlla Thierno Sidi Nourou la bi mu demee ba nga xamante ni dara dese ko lu dul saa Cheikh Mor Tuuti moo ko feeñ. ñoo ko feeñ ne ko demal yóbbul ma yóbbante bi ci Mor Saxiir ñaari yóbbante la ndax ñaari yóbbante la benn yóbbante bi ah wax la benn yóbbante bi jëf la. benn yóbbante bi wax la benn yóbbante bi jëf la Mame Alaaji nee na fii la toog ci néeg bi di jàng alxuraan ñu ne ko ñëwal ci ñu gis ci oto bi daa mel ni ceeb Seydi Nuur la te ceeb na Seydi Nuur jugee na Dakar ba Thiès waxul benn kàddu day wax suba bi ba mu egg si benn kàddu parce que Cheikh wax nee na ko bul génn benn mot. lu dul daa jàppook jàkkaarloog alaj mu ndee mu ñëw ba fii maama laaj ñëw ci biir oto bi joxalanteeg moom waxanteeg moom la waxanteeg moom mu ne ko ñaari mbir boobu indi mu ne ko Cheikh Omar moom yàllal Cheikh Omar nee na bis ni ci tey deretam ji daan daw ci yaramam mooy daw ci sa yaram ah gisoo leen démb benn toogee tey tukulóor di ma nuyu di ma màggal yaakaar ne naan ma fii di taal taal taal gisoo leen tukulóor di démb. <laughs> dégg nga leen di ma nuyu rek noonu. Cheikh Mor la waaw. maa ngi ko wax. donc affaire maa ngi bàyyi la. comme ça rek bu la waa ji laaj tukulóor. waaw kay donc kii ñii am nañ ba taay gars yi di ma laaj tukulóor. man de ñu ne naan yaakaar ay bëccëg. jënd ko def. comme Saalum Saalum. duma duma duma duma duma day tax dégg nga mu ne ko Cheikh Omar nee na directeur mooy doon Cheikh mooy un waaw kooku wax la mu ne ko bi ci def Cheikh Omar nee na boo xamante ni ah gars yi dañ ko doon jokkalante démb ba jot na pour ñu jox ko borom te borom yow ñu ne mu ne ko mooy lan Fatia ñetti salaam Fatia juróom-ñeenti yàlla ji cero ba bi sax moom lay ñaari sax soo demee xoolal tukul bi yëpp moom lay ñaari te bu njëkk kat xoolal ci perte di joxe ñu ne ah góor gi feeñal na affaire ba jeex na. Podor Podor. Hmm. waxtu julli bu nekk bu ne salaamaaleykum. Fatiha ñetti salaatu Fatiha. juróom-ñeenti yàlla juróom-ñeenti yàlla. jeexul Podor. secret Cheikh Mara secret góor yàlla yu tiit yi la. dañ ko doon nëbb di ko joxalante comme ni ci bët lañ koy joxante nañ yëg ci kaw terrasse ba wala ñu dem ba ca àll ba ñu ne ko nag jot na borom ñu yaay borom voilà di waxanteeg moom keroog jox na ko alal yu bëri daf ko xar teral ko waaw mais waa bul def Cheikh Omar wax ñu ci te amuñ sama biir néeg amuñ sama salle am na benn benn benn chaise genre fauteuil bu yem la bu nekkoon foofu waaw chaise benn chaise fauteuil bu nekkoon foofu la ceeb monsieur Diouf toogoon maama laaj wàcc na ko ba yàggul sax di ko gars yi di kii. chaise boobu moom la foofu maanaam dana ko kenn laal di ko ci foofu parce que ci la ceeb ceeb si nuuru a waaw nga xam ni kon tabarakallahu yàlla dimbali nañu bu baax baax baax yàlla dimbali nañu bu baax baax baax parce que maman laa ji waxoon ne ah mbir dina feeñ taw lay bàyyi ba mbir dina feeñ waaw kon nag yàlla yàlla yokk leer mag ñi. dina war a jox ma doon moom war a ñëw ak mag ñi leen wóoroon yëpp daal baax. yàlla yàlla yokk seen leer la seen baat jaay seen naa maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji Thank you.